ci jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon bind ju buuru jamono joo jële ak njiit yi minal arabi wal ajam gisoon nañu nag ci loolu ay bataaxal yu bari yoo xam ne yónnee woon na ko ba ñu ngi agsi woon ci njàngat yi ci jataay yiy weesu tey insha allahu taala comme ni ñu ko waxe woon ñu war a continuer war a àggale fi nga xam ne mooy masala yi jëmoon ci wàllu xarfal ak masala yi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu bàyyi yar sikkim ak wat koog yooyu ana lan moo ci nekk <coughs> insha allahu taala comme ni ñu ko digge woon kon ñu war a gis masala yooyu amaana nag bu dee am na loo xam ne dañ ko fàtte woon ci yiñ waxoon ne dinañ ci ñëwaat bu dee ne ci yooyu daa am yoo xam ne fàttale nañ ko ci insha allah dinañ ko wax sinon man fàttalikuuma ah, yeneen masala yoo xam ne waxoon nañ ko à part ñaar yi nii waaye comme ni ñu ko fi waxe rek képp koo xam ne boo nga dégloo yëf yi daa am loo ci noté lu luñ ne woon dinañu ko wax walla dinañ ñëw ci masala boobu far mujjuñu ko def ndax fàtte rien ne vous dara terewu leen ngeen signaler ko ba insha allahu taala ñu mën a dikkaat ci li nga xamante ne mooy masala yoo yële waaye <coughs> kon insha allah kon tey ñu commencé ci ñaari masala yi nga xamante ne ni moom lañu tudd léegi kon insha allahu taala kon ñu tàmbalee ci li jëmoon ci <clears throat> li jëm ci masalaay xarfal muy alxitaan masala la boo xam ne comme ni ñu ko waxe woon foogoon naa ne gisoon nañu ko mais mais ci ghazwatu Uhud comme li Seydina Seydatu Seydina Hamza bin Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu doon wax doon woo kàccoor ba ca toolu xare ba keroog Uhud naan ko yab na muqatti'atil budur yow doomu ki nga xam ne ngir di ko woo ngir mu ñëw ñu loowaatoo ki nga xam ne yow yaay dog mooy mooy mooy xarfal jigéen ñi foogoon naa ne defoon nañ foofu ci njàngat yi mais apparemment dafa mel ni defuñu ko defuñu ko woon sax kon nag ñu war cee gis tey alxitaan masala yi jëm ci wàllu xarfal dinañ ci waxaale bu jigéen insha allahu taala alxitaanu alxitaanu mooy mooy dagg gi nga xam ne lañuy dagg euh, li nga xam ne mooy bu dee nit ki dafa juddu li ëpp ci nit ñi li nga xam ne mooy ñëw mooy noonu muy juddoo dañ koy dagg bam dagg ko loolu mooy li nga xamante ne mooy alxitaan nga xam ne day wër day wër ci pëy bi la bokk mais ci lay nekk ci kawam ah loolu nag bu dee góor dañ koy tudde i'dhar bu dee góor i'dhar lañ koy tudde mooy xarfal góor i'dhar lañ koy tudde bu dee bu jigéen xafd bu dee bu jigéen mooy li ñuy dagg ci moom mooy li nga xam ne dafa benn cat bu ñuy dagg ci li nga xam ne mooy liñ naan clitoris ci loolu lañuy ñuy dagg ak cat mais kenn du dagg lépp comme li nga xam ne noonu la ko ñuy exciser di def ak liñ ci xabaar yi ci am mooy ne l'islam waxul loolu waxul loolu ah moo tax dañ koy tekkee naan qat'u ba'din ba'din maxsuus min mooy dagg benn benn mbir boo xam ne bu jagoo la ci ab cër bu jagoo ta mooy pëy bi léegi ginnaaw bi ñu xamee ne kon xarfal mooy lan léegi li ci tegu mooy ci gàttal te loolu lu ñépp xam na mooy dagg cër boobu noonu nga xam ne day dépasser ci góor ñu daldi koy dagg ba mu tolloog ba li nga xam ne liy muur gland bi dootul am mooy ñu dindi ko léegi loolu noonu ana lan mooy àtteem mooy lan mooy àttewu xarfal est xarfal moom moom dafa nekk loo xam ne lu xaraam la ci lislaam la ñuy wax lu dagan la walla lu ñu sip la walla yu mel noonu loolu insha moom la war a gis euh, pour suivre benn pour ça mu mu gën mu gën ban a compliqué au lieu ñu naan charaabiw ba mu charaawee comme ñu ne borom Majmuu' de imaam an-Nawawi lii la wax masala bi nii la ko traité lii la wax après ñu ne imaam al-Hafiz iraqi mooy doom ji ba pa pa imaam al-Hafiz Ibn Hajar de borom Euh, ñu ne boroom al al al ñu ne al al al man nañ ne moom ñu ne ah, moom nii la ko ci tar tarxu tasrib fi sharh taqrib man nañu ñëw ne moom nii la wax masala bi nee lii mooy kii wi ñu ne tamit imam al Ayni di Badruddin al Ayni moom de nii la traité masala bi ainsi de suite waaye dañuy jël benn kese boo xam ne gis nañ ne bokk na yaatal na ko ci yooyu ci suraax yooyu nga xam ne yaatal na mbir mi te leer na muy imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baari bi muy shara saxiixu imaamul buxaari moom imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi Ah, bi muy sharaa ci kitaabul libaas ndax foofu la imaamul Buxaari indi na ko ci ay bërëb mais foofu la ko jëkk indee xadiis bi nga xam ne mooy wax ci fitra yi mooy xadiisu alayhi nga xam ne moom lay wax ci wàllu li jëm ci al fitra moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xadiisu na ko noon muttafaqun alayhi la ndax imaam al ak imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri raxmatullah alayhima ñoom daal dinañ koy soloo waaye bon du ñoom rekk ñoo ko soloo na ko noonu imaamuna Maalik ibn Anas soloo na ko ci Muwatta mawquufan na ko noonu waa as-sunan arbaa imaam abu daawud imaam at-tirmidhi imaam an imaam ibn maaja na ko noonu seen sëriñu ñenn ci ñoom ak ñële muy imaamu sëriñu kan imaam al-buxaari imaam muslim di seydina imaam ahmad solo ko ci musnadam imaam abu awaan indi na ko ci musnadam imaam ibn Hibbaan soloo na ko ci saxiixam imaam abu nu'aym soloo na ko ci mustaxraj bi na ko noon imaam al na ko ci assunanul kubra imaam al baghawiyu na ko ci sharxu sunna voilà abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ne al fitratu xams mu ne fitra bon dañuy def lu gaaw pas parce que fitra dafa am na wax ci boroom xam-xam yi naka la ko ku nekk fii rek mooy mooy ni yàlla tëgge doomu aadama binde ko noonu waaw nga xam ne bi ko bindee yi nga xam ne moom la ko mooñaale mu ne yooyu juróom lañu waaye lii juróomi amul mafhum ndax am na yeneen foo xam ne dañuy diis la te xadiis yi ñëw di wax fitra yépp boo boolee ay lu bare baree bari la dum ci ay fitra ne lii ci fitra la bokk moo tax am na ci yeneen xadiis yi dane minal fitrati kon al fitratu xams la mafhuma mafhumul adad moo tax bokk na ci li tax sax ñu ne mafhumul adadi la yu'tabar mu ne mafhumul adad que ne mooy du dëgër lu bari du dëgër voilà ci wàllu usul ci mafhum yi waxoon nañ kañ lañ waxoon dina ñëw ci mafhum yi am na luñ doon wax de bu tuddoon ko mais xamatuma nag lan la ña bu ñu àggee foofu dinañ def li nga xam ne mooy dinañ di mafhum yépp dix mafhum yi gisoon nañu wasfu famille fii ñuy wax bi fi saa'imati zaka mooy ci jur ji nga xam ne dañ leen di sàmm ci ñuy lekk ci àll bi nga xam ne boroom tegu leen ci enclos bi mu ne foofu noonu zaka ñooñu war nga génne azaka loolu muy mafhumul wasf di mafhumul muxaalafa al wasf léegi yooyu insha allah buñ ci ñëwee dinañ masa yaatal loolu insha allah voilà yooyu nag adat ci la bokk ay zarfu zaman zarfu makan ainsi de suite mais kon dañuy xam ne mooy mafhum mooy li may dégg ci gannaaw lin mafhumul muxaalafa ndax dafa am mafhumul muwaafaqa am mafhumul muxaalafa mooy li may dégg ci mbir mi comme lañu waxoon rek fii moom ku fi ñëw reer ku ñëw sama kër ta ngoon di nga reer ku bëggula reer reer boog walla boog man sama reer neexu ko kooku mooy du ñëw mais loolu kooku moo ko ci dégg mais man waxuma loolu neew ma ku bëggula reer bul ñëw dama ne ku bëgg a reer na ñëw sama kër ku ñëwul nag kooku mooy yow yaa ko ciy dégg ku ku bëggula ñëw doo ñëw ku bëggula reer sama reer doo ñëw loolu lañ naan mafhumul muxaalafa dafa am nag ay parti yu bari yoo xam ne bokk na ci yooyu luñ naan mafhumul adad te dañuy gis ne loolu en général du dëgër mafhumul adad mooy comme bu ma nee <clears throat> daje naan ñaari nit bi ma jógee ci métro bi di ñëw ñaari nit laa daje la loolu tekkiwul ne mooy ne nit ki manu la ne kon waa ji ndax bu nee daje naag ñaari nit tekkiwul ne moom ñaari nit képp képp la dajeel peut-être moom li tax mu ne ñaari nit c'est parce que ñoom dañ koo marqué man daal li may ñëw laa daje dajeeg ñaari nit ñoo xam ne mais ñoom ñooy yéeme nañu ah yow mënoo cee dégg ne kon moom ñaari nit kon moom dajewul ak lu ëpp ñaari nit déedéet yow waroo ci dégg lool moo tax mafhumul adad en général bu dëgër des fois nag mu dëgër des fois day dëgër des fois mu dëgër par exemple alxuraan ne njaalookat bu jigéen beeg bu góor bi faj li doohum mi ata jalda faj li doohumaa muy ata jalda dóor leen téeméeri yar mooy lim boobu dafa boobu dafa dëgg mooy yow mooy ne manoo cee dégg leneen mooy ne bu boobaa eh, mooy téeméer mooy doo ci dégg leneen foofu adad bi day dëgër ndax mooy ne téeméer lay doon il faut mu nekk téeméer voilà manu la dépasser téeméer manu koo gën a tuuti bu boobaa mooy lim boobu day dëgër alors que fii xams mooy man manu ma ne comme ne juróom kese la comme ni may waxee ci cent yi cent kuu yi cent yar yi que cent kese la déedéet xams bii ndax wax naa la am na xadiis boo xam ne comme ne saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn an-Naysaburi rahmatullahi alayhi kon i Seydina Abu Hurayra mu ne kon Yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na al-fitratu xams wala mu ne aw xamsun min al-fitra juróoma ngi ji fitra la bokk alxitaanu wal istihdaadu wa taqliimu al-adfaari wa natf kashful ibiti walla al ibiti wa qassu mu ne juróoma ngi ci fitra lañ bokk walla ñoom ne fitra cinq la walla juróoma ngi minal fitrati ci lañ bokk mu ne bi ci njëkk alxitaanu mooy alxitaanu mooy lan xar sal mooy circoncision wal istihdaadu mooy utiliser yi ngay waxoo moo xam tondeuse la moo xam set la boo xam ne moom ngay watoo walla paaka booy watoo loolu mooy al istihdaadu wa taqlimul adfar ak dagg we wa natful ibiti ak ak ak xëcc guddi li nga xam ne mooy karawu poqataan wa qassu shaaribi ak wàññ li nga xam ne mooy ay naanu loolu gisoon nañ ko ci jataay bee weesu li jëm ci qassu shaaribi ndax dañ koy wàññi walla dañ koy wax gisoon nañ ne xanafiya yi rahmatullah alayhim dañu jàpp ne dañ koy wat ndax ay jazzu riwaaya yu bari la ñu ne yooyu yëpp xaf al ihfa loolu li muy tekki mooy mooy deñ dindi al izala bil kulliya alors que ñeneen ñi koo xaw a tekkee que ne loolu mooy al mubalagha fi izalati sha'r mooy jéggi dayo ci niñ koy dindee mais tekkiwul ne lool ba looloo tax ku mel ni imaam Maalik da wax ne ki nga xam ne dafa wat ndax comme xadiis bi la xas dañ ne moo tax ku mel imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi rahmatullah alayhi mu ngi naan que ne lële mujmal la mooy bi yeneen trois cent xafu xufu xafu shawaarib mu ne lool mujmal la li ko leeral nag mooy beneen xadis bi ne comme fii qassu shawaarib qassu shawaarib wala qassu shaaribi min al fitra ñu ne li la dafa mujmal ndax comme que euh, mais waa ahlul lugha ñu ëpp ci ñoom comme ñoom waa ahlul lisaan euh, borom lisaanul arab ak ñooñ dañ ne mooy mooy dindi waaw mais dañu day tekkiwaale al mubaalaxa ñeneen ñeneen day tekkiwaale al mubaalaxa fil izaala mooy jéggi dayo ci ni ngay jindee karaw gi ni nga koy wate moom nag imaam al-Hafiz Abdul Bar mu ne loolu mujmal la mooy dafa lëmu dafa desee détaillé lii nag moo ko leeral li ko leeral mooy dina xas ñoo xam ne kon wàññi la jublu woon fële même ne loolu euh, du ñépp ci d'accord ku mel ni par exemple imaam at-Tahawi d'accordu ci ñoom d'accordu ñu par exemple ci façon tekki boobu ba moo tax gisoon na ñoom dane lii nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy li gën a dëgër mooy li nga xam ne mooy mazhabu imaamu Abu Hanifa ak Muhammad ak Abu Yusuf al-Qadi rahmatullahi ala al-jami' am na nag ñu ko solo tamit ne comme moom imaam Ibn Abdul Barr ca Tamhid mu ngi tudd naan kii ku mel ni imaam Ahmad solo nañ ke ne moom da doon wat bu da ko muy naanu yi muy moustache mais <clears throat> suuf que loolu par exemple ñoom asram ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ñu jële ci moom toxaluñ ci moom loolu mais moom indi na càllalam ne loolu doon na ko def préciser na lool nag que ne jële nañ ko ci imaam Ahmad même bu dee ne ngiiru xambali yi du loolu mooy seen mooy li siiw ci ñoom voilà léegi mooy lool moo jëmoon ci moustache kon gisoon nañu loolu muy qasu shawaaribi wala qasu bi lool ci fitra yi la bokkoon bu waaye bokk na ci bii nii alxitaan xadiis boobu nag imaam al Buxaari raxmatullah alayhi foofu la ko indi bi mu ko indee foofu nag ci la ko bi kii di ko shara al imaam al xaafiz ibn xajar ci kitaabu libaas falay fala fala fala indee kon ñu ngi ci masalaam xarfal imaam al ginnaaw bi mu indee li jëm ci wàllu wàllu définition beeg lool ndax lool moo jég moo jiitu mooy tasawurul masala mooy masala ba lañ ciy dugg foog nga xam de quoi s'agit-il réellement loolu mooy tasawurul masala ginnaaw bi mu defee lool moom imaam alxaafiz ibn xajar al asqalaaniyu raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne mu ne waqad dahaba ila wujubil xitaani duuna baaqi alxisaal alxams almadkuur fi albaabi alshaafici wa jumhuuru asxaabihi wa qaala bihi min alqudamaai cataa'un xatta qaal law aslama alkabiir lam yutimma islaamahu xatta yaxtatim wa an axmada wa bacdi almaalikiya yajib wa an abi xanifata waajibun wa laysa bi fard wa anhu sunna ya'samu bi tarki imaam alxaafid ibn xajar mu ne qad dahaba ila ila wujubi mu ne te dem na na jëm daldi mooy avis lay jox en pour simplifier le ñaari avis yu mag ñenn ñi dañu ne xarfal xarfal ci góor faratala non loolu faratala faratala mooy ne fard la da ko war a def obligation la bu dee góor mu daal di xarfal loolu lañ lool mooy wax bu njëkk bi ci des ñu ne déedéet dañ koo sopp sunna la waaw waaye nag àggul foo xam ne dañ naan ku ko deful da ngay am bàkkaar loolu mooy yi gën a rëy mooy ñaari wax yooyu la ñooy yi gën a rëy après dina dugal ci détail yu wax yi am na ay ramification comme liñ tudd ci imaam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi ridwaanur rahmaan mu ne kon am na ñoo xam ne ndax xam nga yiñ la wax sànq al istihdaadu mooy utiliser kii booy dagg sa booy kii sa sa aana mooy karaw naq ak guddi karaw puqataan ak lelli ay we ak wàññi ay naanu ak xarxal mu ne am na nag ñoo xam ne nee nañu dem nañ ne euh, kii farata la mooy ne bii moom ci cinq yi ñu nga fi lim yonent bi alei satu lim benn bii moo ciy farata kan moo wax loolu muy xarfal mu ne ash-Shafi'i yu imaam ash-Shafi'i moom kese ko mu ne wa jumhuru ashaabi ak li ëpp ci Shafi'i yi la majorité des Shafi'i ñoom ñoo na xarafal faratala mu ne wax jooju nag imaam Ash-Shafi'i wax am na ñu ko jiitu woon ñu ko wax am na ñu ko jiitu woon ñoo xam ne loolu la mu wax ndax sànq bi mu lay imaam At-Tahawi bi ma lay wax imaam At-Tahawi par exemple imaam At-Tahawi moo jiitu imaam moo imaam Ibn Abdul Barr al-Andalusi moom moo ko jiitu imaam At-Tahawi moom tuutee des mu mu fekke imaam Shafi'i moom ndax nijaayam nijaayam compagnon wu imaam Shafi'i mooy ci taalibeen yi la woon al mooy nijaayu imaam at-Tahawi imaam at-Tahawi nijaayam boobu noonu moom imaam Shafi'i ñoo doon ànd voilà alors que imaam Ibn Abd al moo tax bi ma naan la ku mel ni moom wax na lool waaye imaam at-Tahawi d'accord ci mooy mooy ne imaam at ba muy wax boobu imaam al-Hafiz ibn Abdul jamono ay siècle wala ab siècle kon mooy euh, loolu taxul ñuy wax ah euh, kii nii mu ne waaw ci xudamaa yi xudamaa yi mu wax boo moo mu indi mu ne waqaala bii waxu imaam ash-Shafi'i bii nag ak Shafi'i yi li ëpp ci ñoom mooy seen mazhab sax lool la mooy ne xarfal farata la mu ne am na nag ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu yàgg yi ñoo xam ne lii lañ waxoon mooy lii mooy seen mazhab ku ci mel ni kan mu ne te kooku mooy mooy kan Ata Ata rahmatullah alayhi loolu ibn Abi mu ne ba sax moom àgg na ci moom Ata sayyidina Ata rahmatullah alayhi moom mi ñu doon wax naan kenn du ubbee ci ci ci ci ci ci xaram bi illa ata doon na wax ne nit ki bu duggee ci lislaam koo xam ne mag la majeur la mu tuub mu ne ak nekkam jullit du mat xattaa yaxtina ba ni muy fekk xarfalul fekk xarfalul moom ak nekk ak lislaamam du mat euh, wute naa nag du mat bokkul ak bokkul ak du nekk jullit mooy moom pour moom nekk jullit mooy pour mu mat sa njullite mooy fokk boo tuubee boo duggee ci lislaam nekk mag mooy fokk nga xarfal moom atoo loolu la doon wax waaye bokk la comme maire Sénégal yi ni ñuy def <laughs> ñenn ñi bu ab tubaab wala koo xam ne du kiy tuubee du war a takk seen doom ngir loolu danaan ko nag daa war a jongo nag de di mooy noonu moom niñ ci niñ ci appuyé di ci insister alors que mbir mi à vrai dire dul farata <laughs> <laughs> nga ne ma ah kon looloo gën dëgër ma ne insha <laughs> mooy du farata ndax bu non loolu ak say buñ ci naay commencé di kii non mooy ne ñoom niñ ci insister par exemple ay di ah, ba waaj yi obligé ci waaye nasaraan bi nga xam ne <laughs> xonq nopp nopp bi sa waaye loolu rek mën na koo dawloowaat ci diine ji waaye nee na comme que dañuy bëgg moom te instant moom wala ñu ñu ñu batale mbir mi après du ñu ko def quoi <laughs> mooy loolu noonu par exemple mënoo jàpp ay tuub na tey nga naan ko foog nag ah bokk nag ci charti tuub yi foog nag nga xarfal noonu Seydina Ata moom dane mbir mi sa sa dugg ci l'islam du mat du mat tekkiwul ne du mooy du nekk kamaal fekk xarafan moo imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne lu mel nii jële nañ ko ko ne farata la xarafal jële nañ ko ci seen imaam ahmad mooy ab riwaaya la mais du seen mazhab de wa ba'dil maalikee jële nañ ko ci lenn tamit ci maalikee yi ne yajibu lay war comme li waa li imaam al wax ak shaafi'i yi rahmatullah alayhim mu ne jële nañ nag waan abi xanifa kanta imaam abu xanifa rahmatullah alayhi moom dane waajib walay sa bi far mooy dafa war waaye du farata de mu ne jële ci moom daal mu ne sunna la ku ko bàyyi da ngay am bàkkaar sunna la du farata waaye ku ko bàyyi da am bàkkaar euh, voilà benn benn mise point ndax li ma dawee benn <laughs> luy waajib la te du farata ma foog ne waajib ak fard benn la dañ naan la selon maalikiya yi shaafiiya yi ak xanaabila yi ñoom rahmatullah alayhim ñoom ñoom ñoom lool la ñoom waajib ak fard benn la waajib ak fard benn la ci ñoom waajib mooy loo xam dafa war fard mooy loo xam ne faaraataara ñoom dañ ne lool benn la ñoom ci ñoom moo tax ab Maliki ak ab Shafi'i ak Hanbali bu la nee hada fard ak hada waajib benn la alors que s'il s'agit des Hanafi non non yi rahmatullah alayhim ñoo lool seen terminologie wala mushahata fil istilah amul luñ naan ah non non non ñoom ñoom dañuy nii ñii non ñii nañ teg seen lii fee non non terminologie moom amul amul luñ ci waxi nit wala di ko ci ŋàññat loolu déedéet. moom kay mooy na leer début bi ñu xam ne kii lii mooy terminologie mais xam ne ñépp nii la ñuy waxe yow ngay ñëw di waxe lu la neex lu wuteeg li ñu xam ba pare jàpp nga moo garaaw mais au début da ngay leeral ñu xam ne kat bu waxee lii la jublu ci wax ji loolu moo garaaw mais bu dee bu dee leeral nga ko ci début bi kay c'est voilà xanafiya yi rahmatullah dafa am lu ñu naan fard fard boobu moo ëpp doole waajib ñoom ci ñoom fard moo ëpp doole waajib ndax fard day nekk loo xam ne dalil bi day nekk loo xam ne qat'a adilla qat'iyya la mooy bi day nekk loo xamante ni nii mooy pour ñu jàpp ne lii farata la ak lii waajib la différence bi laa lay defal ci lu gaaw quoi pas pas pas pas quand yàgg ci ndax loolu c'est pas notre notre kii quoi c'est du mooy suñu maqsad du mooy suñu objectif ci mbir yi mais comme que fii imaam al-Hafiz daf ko tudd mooy junj mooy fokk ñu leeral mooy ne ñoom pour ñu ne affaire bii nii fard la mooy il faut mu nekk loo xam ne tegtal la boo xam ne day dog nga xam ne. dañ naan lii moom sikki sàkk amut comme alxuraan bu ñëw ne wa aqimu salaata te gisuñu fereen mooy ne loolu noonu aqimu salaata taxawal leen julli lool dalil boobu mutawaatir la loolu day nekk farata day nekk farata voilà léegi nag yeneen yi nga xam ne yiñ naan waajib mooy yi nga xamante ne comme ab ab ab ab xadiis a ko wax mais du xadiis mutawaatir wala xadiis boo xam ne moom man na bañ a àggul foofu ci aaxaat yi lay bokk ak yooyu ñoom dañ naan dalil bii nii eh, eh, eh. moom mënula opposé dalil boo xam ne qat'iyya la ndax dalil qat'iyya comme loo xam ne mutawaatir la comme alquran loolu dañ ne ñoom moo tax bu ñuy tarjiix ci ñoom bu ñuy ñëwee ci masala nii moo tax masala yu bari da naan da nga naan mais xanafiye yi daal lii lii xadiis bi dafa leer quoi ñoom ñu wax le contraire lu waa jumhur wax ah, ñoom ñu ne la ah non c'est pas ça c'est que yéen dalil bi ngeen yor ak dalil bi ñu yor dafa bokkul niveau su ndax dalil bi ñu yor moo ëpp doole yéen dalil bi ngeen yor ba pare te te dalil boobu mooy kon mënuñoo jël li nga xam ne moo gën a moyen niveau moo gën a dëgër ñu jël di ko teg ci kaw li nga xam ne moom c'est sûr que ne eh. dut amu ci ndax yéen dalil loo tax ñu naan xabaru ahad eh. Euh, euh, ñoom ñu naan loolu noonu mooy loo xam ne kenn nit wala ay ñaari nit a ko solo ñoom duñ ne rek xabaru xabaru ahad nañ ko tëkkale non ñoom day dafa bokk ci dañuy dañuy xool ndax est-ce que wutewul ak beneen xadis boo xamante ne mutawaatir la wala wala alquran loolu moo tax ñoom ñu jàpp que ay jàng faatixa nii ci ci ci ci kii ci ci al ci ci ci ci julli mais c'est pas farata du farata. nga ne ne ah non non non quand même quand même yaa ma yaa mashar al ah, ahnaf waaye waaye yaa mashar al hanafiya waaye yooyu yéen mbooloom hanafiya yi xool leen waaye mbir yi xadiisu Seydina Ubaadatu ibn Saamit bu leer bii nekk ci saxiix yi ngeen ne la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax lu leer ne mbir mi kat laa salaata liman lam yaqra bi faatihatil kitaab amul julli la salaata amul julli képp koo xamante ne dafa julli te jàngul faatiha mais loolu leer muy xadiis bu wér ngeen ngeen toog ne affaire bi du farata quoi du farata lu tax ñu ne ñun parce ñun neewuñ seen xadis bi wéruñu de d'accord nañ ne xadis bi wér na d'accord nañ mais sauf que xadis boobu xabaru ahad la mooy ay benn kan moo ko solo benn nit a ko solo ay benn ñaar maximum ñaar ñett alors que ñun alxuraan dalil bi ñu yor bu ñuy wan ne faatixa du faata en tout farata loolu moom mutawaatir la ñu bari ñoo ko solo ñu jële ko ci on bari ñu bari ñooñu nga xam ne juum c'est impossible dalay leer na lii dalil qat'i la boo xam ne danga ciy mën a dogg ne nii la dem kon nag ñun loolu lañ am ñu ne leen mooy lan ñu ne mais <laughs> suñu waroom moo ne moo ne moo ne faqra'u ma tayassara min al-Qur'an non jàng leen li jàppali ci alxuraan bu ngeen di julli jàng leen inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa taa'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahaara 'alima an lan tuhsuuhu fataaba 'alaykum faqra'uu maa tayassara mina al-qur'aan ah! ñu ne wala yaa ayyuhal muzzammil mais mu ngi noonu suñu boroom dana jàng leen li li jàppandi ci al-qur'aan léegi loolu mutawaatir la loolu nag mooy farata lu jàppandi képp la wax léegi nag kantaa ñëw bëgg ne faatiha moom par force loolu loolu nag ñun lañ dul d'accord que ne loolu farata la mais <laughs> mooy kon nga gis ñoom kon noonu la ñuy argumenter loolu moo tax ku xamul nii en général wala xamoo ñoom seen mazhab xamoo tamit seen usul mooy fi ñuy teg seeni seeni argumentation en général tam nga ne xanafiya yo ñii mooy wal ayaadu billah man lool sax nit ku nit ku nit ku reg ku régloo sax waroon ngaa bañ a xalaat lool ci boroomi xam-xam jàpp ne da nga naan mais ñii dañoo fekk xadiis yoo xam ne xadiis yonent mi alayhi salaatu daal di leer naññ ñu bàyyi ko fi di doxe seen xel te kan moo la ne seen xel lañ demee xam nga ko xamul lool man nga ne ñii seen xel lañ demee lañ demee mais mooy yow minimum liiroo téerab xaraf yi ndax boo ko liiroon au moins dina la jox minimum benn même bu dee dugg ci détail dina la lii moo tax ñu wax lii mais doo ko def après di leen dénigrer wal iyaadu billah hada moom loolu moom mooy mooy mooy sànni sa bopp ci géej ak teenu alkande kon xanafiya yi rahmatullah alayhim kon mu ne jëlee nañ ci sa imaam Abu Hanifa mu ne waajib la waaye laysa bi far mu ne waajib la waaye nag du farata ah, léegi waaye jëlee ci moom tamit mu ne sunna la ku ko bàyyi bàkkaar rek ngay am kon mooy eh, <laughs> xam nga xam nga sunna lay eh, eh, ku ko bàyyi dekk bàkkaar. loolu bokk la li ñu naan ndax bu dee li ñu dégg sunna comme farata sunna yooyu mooy sunna ku ko bàyyi doo am fara doo am bàkkaar mais presque mook mooy waajib la lañ ci jublu mooy ne waajib la doo ko tey di ko bàyyi wax boo ko bàyyee te tey ko ah kooku da am li nga xamante ne mooy bàkkaar mu ne Ah, imaam a ah, alxaafiz ibn Hajar mu ne wa fii wajhin li Shaafi'iyya ci benn wàll ci Shaafi'i yi xam nga nag loolu nag lu am solo la bu ñu nee wajhu ak xawl bu ñu ko waxee loolu foog naa mosoon nañ ko wax loolu boo demee ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci al-Majmu' li ñuy introduction al mu ngi ciy leeral affaire yooyu entre bu ñu nee xawlu xawlu boobu imaam bi moo waj na nag oh. lool mooy ci ngiiram benn gis gis la benn jubluwaay la boo xam ne avis boo xam ne waa ngiiram dañ koo am moo tax ñu naan wajhun 'inda shafi'iyya tekkiwul ne imaam Shafi'i la de non mu ne wa fii wajhin li shafi'iyyati laa yajibu fi haqqi nisaa xam nga waaye dañ ne woon dafa farata ci ñépp waaye dane am na nag ci benn avis benn wàll ci Shafi'i yi ñu ne waaye bu dee jigéen moom du farata mu ne wa huwa alladhi awradahu saaxibul Mughni an Ahmad mu ne loolu te moom la boroom al-Mughni kuy al-Maqdisi voilà boroom al-Mughni ibn Qudaama al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne loolu la rotal indi ko jële ko ci imaamu Ahmad nettali ko ci imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi loolu kon mooy abi bu njëkk baa ngoog mooy dafa war kon abi mooy li ma la njëkkoon wax début bi mooy ne Shafi'i yi rahmatullahi alayhi imaamu Shafi'i ak bi li ëpp ci ñoom dañu ne te loolu mooy seen ngir que xarfal farata la mu ne wa dahaba aktharul ulama wa ba'du shafi'iyya ila annahu laysa bi waajib mu ne nag li ëpp nag ci boroom xam-xam yi kantaay lépp ci boroom xam-xam yi ak lenn ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhim dañ ne ànoo ah dañ ne xarfal du farata laysa bi waajib mooy du farata ah. loolu du farata léegi nag kon aviango ñii nee nañu xarfal farata la mooy ngiru imaam Shafi'i rahmatullah yi ñi ci des ne ak lenn ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne non non non du farata léegi ñu ne leen nag léegi ana ana lan mooy seeni dalil imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne rahmatullah alayhi wastadal la man awjabal ixtitaana bi adilla mu ne tegtaloo na ñi nga xam ne dañu ne xarfal farata la ñu ngi ko bi adilla ci ay tegtal lañ ko teg mooy waxoon nañ la boroom xam-xam ay waxam moo tax bul gis mukk boroom xam-xam wax lu wuteeg yow li nga yaakaar ne noonu la nga foog ne yow daa jekki rek di wax noonu jamais loolu jamais ça ne se comme ça jamais boroom xam-xam di doxale noonu koo gis muy doxale noonu man ngaa wax ne kooku xamul koo xam ne day wax ba pare wala jëf ba pare ñu ne ko li nga def moom fan la a mu naan yaakaar naa ne wala gis naa nit ñiy def kooku xamal na du boroom xam-xam waaye boroom xam-xam ni muy def mooy balaa jëf dara day xam lan looy àtte bi lan mooy argument yi lan mooy dalil bi waaw lan mooy dalil bi léegi mooy kon ñi nga xam ne dañu ne euh, dafa war dafa war muy Shafi'i yi ñoom la njëkk wax kon ñoom la ñuy njëkk a ñëw seeni dalil euh, ñu ne ñoom lii mooy seeni seeni seeni dalil mu ne bi ñu njëkk ñu ne bi ñu njëkk mooy li ñu ne li tax mu nekk farata xarfal mooy en fait nit ki bu xarfalul gis nga loolu ñuy dagg ci moom mooy ku góor ki lay wax jàppal foofu ah voilà këne mooy góor lañuy wax nii loolu noonu ñuy dagg ci moom bu ñu ko daggul foofu bërëb la boo xam ne day garde salte yi ak sobe yi day day garder sobe yi ñu ne bu boobaa comme que lool la comme que lool la mooy dafa mel ni nit koo xam ne dafa yor sobe mu tay ko taxaw di julli par exemple waaw kooku est-ce que julleem baax na julleem du baax ndax moo ko tay moo ko tey ñu ne nag moog lii c'est pareil ñu ne moog lii yoo yem moo tax loolu day nekk farata dagg loolu ci nit ki day nekk farata ndax bërëb la boo xamante ne ñi day garder li nga xam ne mooy sobe yi waaw moo ku jëloon sobe daal di koy sex ñoo yem voilà léegi benn ngoog ñu ne suñu deuxième dalil imaam alxaafis ba léegi léegi mu ne mooy li nga xam ne moom la imaam abu daawud as-sijistaani yu raxmatullah alayhi daldi solo mu jële ko ci Kulayb bu jadd Usaym ibn Kathir mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi qaala lahu alqi anka shi'aaral kufri waxtatin mu ne moom bi nga xam ne dafa tuub yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko dindil shi'aara mooy karawu karawu kéeféer bi mooy bi ngay tuub après nga watu comme da doon tuub si mu ne ko watul mu ne ko watul te nga dem nga xarfal ñu ne bu nekkuloon farata yonent bi alayhi salaatu salaam du gis koo xamante ne nii day tuub si mu ko watul tanga xarfal bu nekk loolu parce dafa nekk farata moo tax mu wax ko loolu ne ko alqihamka sha'ral kufri waxtatin ñu ne loolu jàpp leen de loolu moom xadiis la xam nga sànq dañoo commencé fee lii sax la ñu waroon a njëkke mais ab xadiis a Ah. ñu ne mais loolu lan moo leen fi wan ne que ne loolu farata la ñu ne mais yonent bi alayhi salaatu salaam xitaabuhu lil waahid xitaabuhu lil jamii yonent bi alayhi bu waxee kenn ci xeetam ne ko defal lii ah moom mu waxoon ko ñépp yem ndax yonent bi alayhi du mooy du du kuy man nag eh. xeetam ku nekk mu ñëw ba ci yow exclusivement nel defal lii. il suffit mu wax diw defal lii doy na waaw bu kenn di xaar que yow il faut mu ñëw ba ci yow ne lii baaxul comme mu ne diw yow li mu fekk diw di def dara mu ne ko baaxul keneen du ci dégg ne man ci moom rek la baaxul parce que man waxuma déedéet ñu ne nag c'est pareil ne c'est pareil xitaabuhu waaxid xitaabuhu lil jami' comme que kii bi mu ñëwee di tuub dane ko demal nga di nga watu ji karaw gi nga xam ne moom nga duggee ci lislaam muy karaw kéeféer bi te nga dem nga xarfal loolu day wone ne kon xarfal farata la pour képp koo xam ne jullit la waaw ñu ne leen lool rekk ngeen am comme dalil ñu ne déedéet am na ñetteelu dalil ñu ne boo gisee possibilité wu wuññi awraay ki nga xam ne mooy xarfal mooy possibilité wuñ wuññi awra ci ki nga xam ne wuññi awraay ki nga xam ne mooy xarfal ñu ne ñu ne leen léegi léegi euh, loolu lan moo leen ci euh, euh, lan lan moo fi seen dalil foofu ñu ne mais ndax xool awraay jàmbur loolu dafa xaraam loolu d'accord nañ mooy di xool awraay jàmbur dafa xaraam ñu ne waaw ñu ne nag li nga xam ne moom lañ lay permettre nga xool loo xam ne dafa xaraam ñu permettre la ko la tax ñu la koy permettre man da nekk loo xam ne dañ koo sopp kese mooy dafa fekk ne moom dafa war moo tax moo tax ñu lay permettre ki nga xam ne moom mooy xarfal mais buy xarfal waa ji nga xam ne mooy exi exciser wala mooy mooy mooy mooy circon mooy sur mooy circonciser gaay mais il faut bokk waa jooju noonu waa jooju il faut muy gis awraay fi muy dagg te xool awraay jàmbur dafa xaraam non léegi nag comme que dafa xaraam bu doon ne xarfal du farata kenn du la permettre loolu mais dafa fekk ne muy farata moo tax ñu lay permet ñu koy permettre mën a xool awraay jàmbur kon loolu dalil la wuy war ne mais xarfal xarfal farata la voilà léegi loolu bokk na ci li ñuy euh, euh, euh, tegtaloo même mu dee ne du Shafi'i rahmatullah li ñoom ñépp ay tegtaloo ci lii voilà léegi léegi kon léegi ñu ne benn bopp ñu ne leen lool rek ngeen am ci dalil ñu ne déedéet ñu ne déet am nañu beneen am nañu beneen dalil euh, ñu ne bokk na liy wan ne xarfal farata la comme ni ko ñoom imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi di waxe nga xam ne bokk ci li ñuy tegtaloo ñoom ndax imaam al-Ghazali Shafi'i la ak ñoom imaam al-Mawardi ñu ne dagg daggu awra dagg kii cër cër cër ci doomu aadama bi cër boo xam ne boo ko daggee du saxaat loolu ta'abbud la mooy ne loo xam ne dañu koy def ngir jaamoo ko borom ni subhaanahu wa ndax loolu dafa amaale metti gu metti ba pare ñuy dagg cër ci doomu aadama bi te dagg dara ci doom ci ci ci yaramu doomu aadama mënu la jóge lu ci lul loo xam ne dañ koy def te yàlla kese tax amuñu ñun xamuñu te abud lay doon te lool nag bu nekkee noonu la mooy loolu man na nekk lu dul farata comme ni ñuy dagge loxo sàcc bi mooy xam nga man nga ne mais mais uwe la mooy temps bud mooy loo xam ne ndax dafa am dalil boo xam ne xel mooy àtte yoo xam ne sharia da koy joxe da ngay gis sagesse bi day leer walla lenn ci sagesse bi nga xam ne lii moo tax mais buñ la nee nga ne mais dagg moom lan moo tax même bu dee ne lool léegi man nga ne bon lii moo tax parce que euh, day day day joxe wërgu yaram te tamit dafa baax ci ki nga xam ne mooy nit ki ñuy xarfal feebar yu bari da koy. yu jëm ci wàllu sëy mën na koo bañ am ndax loolu mais ñoom ñu ne ta'abbud la comme ni ñuy daggee loxo sàcc sàcc bi ndax buñ daggee loxo sàcc waa ji waaye sàcc ñu jàpp loxo dajoor bi ne ko tip mooy léeg-léeg cim xel teg ko ci ne peut-être mën nga ne loxo bii moo jëloon moo tax mooy loolu am xel mën naa nangu lool mais à vrai dire loolu temps dafa nekk loo xam ne même bu dee sagesse boobu duñ ko gis en même temps ta'abbudi la mooy dañ koy def ngir yàlla moo ñu ko digal loolu la même bu dee comprendre ñu lu tax noonu la def ñoom loolu lañu wax ne ta'abbudi la léegi bon defal attention nag gis nga tontu yi la mooy ñoom dañu indi seeni dalil tontu yi dina ñëw tontu yi beneen côté bi dina ñëw ci dal yi yépp insha ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet am nañ juróomeel te moom yow junj ko ko léegi comme ni ko imaam al-Hafiz di wax mu ne comme ni ko imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi waxe ne fil ikhtitaan fil xitaani idxaalu alamin azimin ala an-nafs wa huwa la yashra'u la yushra'u illa fi ihda thalatha thalath khisaal li maslaha aw uquba aw wujub wa qad awwalaani fa sabata saalis imaam al-Maawardi ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi mu ne ba léegi ngir dëggalal seen mazhab que ne xarfal ma ne dafa nekk loo xam ne farata la ne li koy wane bokk na liy wane xarfal farata moom imaam al-Maawardi mooy ne ndax dagg loolu ñuy dagg bu ñuy xarfal bi mais loolu metti bu metti mooy mettit bu tar bu màgg lañuy dugal ci al ci ci yaramu nit ki mooy ne mettit la boo xam ne dañ koy lañuy teg nit ki mu ne nag taloor du mën a nekk lu dul ci ñetti ñetti mbir ñetti qualité wala ñetti mbir ñoo mën a taxaw loolu ci charia ñuy nangu teg def ci yaramu nit ki loo xam ne lu metti la mu ne soit maslaxa mooy loo xam ne man da ñàkk mooy loo xam ne dañ koy def mais pour gën a yéewanal yaram bi la comme nit ki mu feebar mu dem ci médecin bi mu war koo piqûre mu sibiru mu ne ko voilà dañ lay piqûre xam nga piqûre jël bu weñ di ko jam ci ci ci ci yaram dafa metti mais bu boobaa dañuy d'accord loolu mën a am charia da lay permettre loolu ndax lan ndax maslaxa ndax li muy def effet wu piqûre bi moo moom day indi wër gu yaram ak njariñ li ci ne ci ginnaaw piqûre boobu même bu dee saf na moo ëpp doole fuuf lor yi looloo tax ñu la koy permettre mu ne kon bu dee lu mel noonu soit loolu mooy tax ñu permettre yaramu doomu aadama ñu ciy teg lu metti aw uquba wala mu nekk loo xam ne dañ koy def ngir mbugalu ko waa ji ndax bàkkaat bu mu def aw wujub wala rek mu nekk loo xam ne buur yàlla mu bind doomu aadama bind yaramam moom moo ne lii nii ci yaramu doomu aadama bi dañ ko ci teg mu ne ñetti yow mën a nekk maslaha wala mbugal wala mu nekk ne buur yàlla moo ko farataal mu ne nag waqadintafal awla al awwalaani ñaar yu njëkk yi nag yiñ fi wax yooyu moom deñ na mooy ci wàllu xarfal yooyu amu ci mooy amu ci mooy maslaxa gi loolu amu ci mooy xarfal fii bu ñu xarfalee nit ki du ne moo comme sànq liñ doon wax <laughs> nga xam ne après gars ñeneen ñi dañuy mën a tontu loolu même ci biir Shafi'i yi rahmatullah la ñoo xam ne dañu ne bon bon suñu dalil bii nag suñu imam diw joxe moom am na luñ ciy seetaan ndax liwut fii mooy moom nee maslaxa amu ci dagg xarfal moom amul maslaxa te tamit defuñu ko loolu punition nit ki deful dara loo xam ne bàkkaar bu tax ñu koy xarfal kon nag beneen ñetteel bi rekk fi sus mooy mu nekk loo xam ne dafa nekk fa waaw léegi dina leen lool rek ngeen am ci ay dalil ñu ne déedéet am nañ yeneen waa adilla waxuñu la benn mais am nañ day dalil yeneen ñu ne sixième dalil bi te lool imaam alxataabi moo ko wax ci maalimu sunan rahmatullah alayhi mu ne lii wane ne loolu farata mooy lan mu ne ndax mu ne xarafal ci ci symbole diine l'islam yi la bokk mu ne hë waaw mu ne looloo tax mu ne loolu moo tax moom lañuy xàmmeewe nit ñoo xam ne euh, dañoo faatu dañoo faatu mooy comme que léegi rek dee de masse yi attentat yu mel noonu nga xam ne wala ab accident am dugg ci oto mu accidenté wala yu mel noonu ñu bari faatu mu ne ni ñuy xàmmeewe këne kii jullit la kee yéeféer la mooy dañu ni ñu koy xàmmeewe mooy xarfal kon loolu dafa bokk ci symbole yi nga xam ne mooy wane ne lii nii kon symbole yi diine bi ba ci la ñuy xàmmeewe ci la ñuy entre jullit ak ku ko doonul kon loolu farata la war a doon kon loolu la imaam yi wax pour dëgëral que ne ah ay la yëwén xarfal moom farata la ñu ne leen loolu rek ngeen am ñu ne wax nañ lay abil la lañ am sànk non wax nañ la du benn kese beneen jàppal set septième ah imaam al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi lan la woon Shafi'i la woon rahmatullah alayhi moom lañ naan Shafi'i kull Shafi'i yépp ñoo yoreel njikkal ñoo am njukkeel gu ñu war a delloo imaam al al-Shafi'i ba mu des imaam al-Bayhaqi ndax moo topp oh masala yi nga xam ne moom la imaam al-Shafi'i di développer ci mazhab bi bu nekk mu delloo ko indi dalil yi daal di teg moom imaam al-Bayhaqi Abu Bakr raxmatullaahi alayhi mu ne axsanul xujaji mu ne moom li mu gis ne moo gën rafet ci dalil axsanul xujaji bi gën rafet ci dalil yi pour wone ne xarfal farata la mooy an yuxtajja bi xadiisi abi hurayra mooy ñu ñu daldi sukkandiku daldi argumenter appuyer suñu avis bi ci xadiis sayna hurayra alladi fi saxiixayni bi nekk ci saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Husayn al-Qushayri an-Naysaburi Abul Husayni rahmatullahi ala al-jamii' mu ne xadis boobu marfu'an nga xam ne mooy xadis la boo xam da ko yëgati ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ixtatana Ibraahimu wa huwa ibnu thamaaniina sanatin bil quduum mu ne ixtatana xarfal na ibrahimu seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam wa huwa ta moom ibnu thamaniina sana quatre-vingts la amoon bi muy xarfal la amoon bil quduum foofu la ci bërëb boobu la di quduum quduum am nañu ne mooy mooy mooy mooy kii nu mu tudd lim doon lim doon xarfale am ñu ne déedéet ab bërëb la ab ismu makaan ab bërëb la boo xamante ne nii moo tudd noonu la léegi nag ñu ne leen mais léegi <clears throat> ñu ne yaa imaam yaa imaam al léegi lan mooy sa dalil ci lii mu ne ndax suñu boroom dane summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifan wa lam yaku min al mu ne suñu boroom ne summa ginnaaw gi ci suuratu naxli awhaynaa ilayka ñu daal di lay révéler daal di lay wax yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anit tabi nga topp millata yoonu ibrahima seydina ibrahim alayhi salaatu wasalaam ñu wax la nga topp ko topp yoonam waaw ñu ne ko ba léegi ñu ngi xaar mu ne wax saxa an ibni abbas te wér na ci imaam ibni abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne anna al kalimaati allati tuliya bihinna ibrahimu alayhi salaatu wassalaam fa atammahunna hiya xisaalul fitra wa minhunna alxitaan wal ibtilaau gaaliban innamaa yaqa'u bimaa yakuunu waajiban mu ne maa ngi ñëw wasaxa wér na an ibni abbas ci imaam ibn abbas ibni abdilmuttalibi radiyallahu taala anhuma wér na ci moom këne baat yooyu suñu boroom naan wa idib tul wa wa idib talaa ibrahima rabbahu rabbuhu rabbuhu bi kalimaatin mooy fàttalikul bi nga xam ne ci la euh, euh, euh, sa boroom daldi examiner waaw nattoo ko di ko examiner di ko di ko di ko examiner sa boroom kan la examiner Ibrahima Seydina Ibrahim bi kalimaatin ci ay kàddu fa atam mu hunna mu matal leen mu ne bokk na imaam ibn wér na ci xadiis jëwe ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne baat yooyu noo nele suñu boroom daal di woon daal di woon doon natte doon doon doon doon doon doon examiner ki nga xam ne mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam tamu matal leen mu ne loolu mooy xisaalul fitra mooy yii ñu tudd ci fitre yi te yooyu bokk na ci alxitaanu muy xarfal mu ne wal ibtilaau xaaliban innama yaqamu bi ma yakunu waajiban te nag buur yàlla bu lay tester di la examiner en général ci lim lay xoole di la ci natte yow jaam bi daa fekk ne lool farata la mooy comme julli dañoo teg julli farataal ko ci ñun di ñu xool li yabluwana ayyuna ahsanu amala ngir daal di ñuy nattu ana kan ci ñun mooy gën a ragal mooy gën rafet jëf mooy ana kan mooy dëppook samay ndigal man borom bi subhaanahu wa taala yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum ñi gëm yàlla farataal nañ ci yéen koor comme ni nga xam ne noonee lañu ko farataale woon ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon ci njëkk ci lu njëkk bu ko bu ngeen ko defee rek di ngeen am ragal yàlla ñu ne loolu lan lañu suñu borom examiner mooy koor mu nekk farata mais bi ñuy examiner di ñu natt di ñu saytu di ñu natt di ñu di ñu di ñu kii di ñu nu mu tudd euh, euh, mooy di di ñu sas ay mbir ngir xool fan lañ ci tollu ci wàllu koom. Euh, euh, euh, as-saydu mooy ki nga xam ne muhrim la day day aj mu daal di koy tere li nga xam ne mooy mooy mooy lan mooy mooy mu tere ko li nga xamante ne nii mooy rëbb te loolu mu loolu dafa mujj nekk loolu noonu dafa nekk loo xam ne farata la ci nit ki mu bañ koo def bu dee day aj ñu ne loolu day won ne kon li ñuy examiner en général day nekk loo xamante ne nii farata lay doon kon nag loolu ñu ne nag ñun nag boo jàppee lii nii yépp boo ko jàppee mooy suñu dalil yi nga xam ne mooy yi nga xam ne mooy suñuy dal yi li nga xam ne moom lañ sukkandikoo pour wax ne li nga xam ne mooy xarfal farata la kon nag waa masharal jumhur ñun loolu mooy suñuy farata nahnu al shafi'iyya kon ñu ne leen nag kon nag dañuy teg loxo foofu duñu baaraam foofu ci seen dalil boobu insha allah ñu joxe dig daje ba jataay bii di ñëw insha allah ndax fii lay yem bii di ñëw nag ñu ñëw ci ma mooy dalilu waa jumhur ñi ne ñoom xarfal bu farata fan lañ ko teg ak kan moo gën a dëgër ci ñaari wax yi ak di gën a dëgër nan ngay tontoo